al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu teg ci hadis numéro 792 mu ne wa an Abii Hurayrata radiyallahu ta'aala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yanzuru allahu yawma al-qiyaamati ilaa man jarra izaarahu bataran muttafaqun alayhi kon al imaamu al haafiz an-Nawawiyu rahimahullahu taala mu indi beneen hadiis mu ne 792 wa an abi hurayrata mu ngi jële ci baayu muus mu ndaw mi radiyallahu taala anhu wa arda anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na laa yanzuru llahu yàlla du xoole jëme mooy xoolu yërmande yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba jëme ilaa ca ka nga xam ne man ka nga xam ne jarba day buubal isaarahu làmbaayam bataraa ngir rëy rëylu waaw mooy max yi xuyalaa gi benn lañu <laughs> yooyu yëpp c'est la même chose yooyu yëpp <laughs> moom c'est la même chose al imaam al xaafiz an-Nawawi mu koy wax ne loolu lépp benn la <laughs> waaw waaw mooy rëy rëylu rek ku ko def borom bi du xoole jëme ci yow li nga xamante ne mooy xoolu diir ma ne mu ne muttafaqun alayhi al imaam al xaafiz al buxaari na ko noon al imaam muslim abul xusayn daal dinañ koy bokk solo xadis bi nag romboon na xadis six cent seize moom lañ la doon dund ne la fa lañ gisoon masala yi ca chapitre soixante-douze baabu tahrimil kibri wal i'jab mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal laa yanzuru allahu yawma alqiyamati ila man jarra izaarahu batara muttafaqun alayhi waxoon nañ la foofale ne woon na xadis bi dina ñëwaat xadis numéro sept cent quatre-vingt-douze léegi euh, euh, moo nekk nii walillahi alhamdu wal minna Eh, moo tax lépp loo xam ne waroon nañ ko ci waxaat waxoon nañ ko foofee walillahi alhamdu wal léegi nag lëkkaalima buntu bi leer na mooy wa tahrimi isbali shay'in min zalika xaraamal bi buubal lenn ci kumm yi guddaayu xamis yi yére yi waxoon nañ la xamis nag man boo ma solee sama yére bu wolof boo xamante ne ñun ci yu ñu xam lañ ab jamput boo xam ne dafa ñëw bay buubu ci laa bu ma nee damaa sol benn euh, euh, yére boo xamante ne ab xesneer la ñu ñawal ma ko ah walla complet lu man di dem muy buubu c'est la ma sol jean ak yeneen façon yi ak chemise boo xam ne day buubu di jàll marché bay romb sama baaraam ya yooyu yëpp ci la comme niñ la ko waxoon waaw yéreb wolof loo sol rek yéreb tubaab yére woo yére yéeru ñi nga xam ne dañuy euh, woddu kese tamit bu laalee suuf ñooñ ñëpp mu ne loolu xaraamal goo xam ne moom la xaraam lenn ci buubal lenn ci lii waaye ala sabilil xuyala <laughs> sauf que fii comme que yii dafa joyal lii la la ñoom imaamu al-Hafiz ibn Abdul al imaamu Nawawi ak waa jumhur rahmatullah alayhim di wax ne yii nii dafa joyu waaw hadith yi que ne borom bi du xool yawmal qiyaamati hadith sayna Abu Hurayra bi képp koo xam ne daa buubal ay yéereem ndax rëy rëylu léegi hadis bële moo ko leeral mooy bi ñu jóge moo ko taqyid bu sayyidna ibn Umar ne bi mu waxee lool ne xuyalaa te mook basaran benn la sayyidna Abu Hurayra eh, sayyidna Abu Bakr radiyallahu anhu daa wax la lam wax ne nen saa salaam man nag ah man de wax ko moom kaaw mu ne ko yow bokkoo ci ñu koy def ngir rëy rëy kon ñu xam ne ñoom ñu ne kon loolu day won ne kon mooy xamlul eh, eh, muqayyad al al al al mutlaq ala al muqayyad nga ñuy yem li nga xam ne moo joyu fii la nga xam ne moo ko tënk muy hadisu ibnu Umar biñ génn léegi wallahu taala alam kon alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu dal di ciy teg beneen hadis muy hadis numéro sept cent quatre-vingt-treize ba léegi bokku ci hadis yi nga xamante ne nii euh, ñoom ñii mooy ñi nga xamante ne ñoom dañoo jàpp ne loolu bu dee nit ki defu ko ngir réy réylu euh, taxul ñuy wax <coughs> <coughs> que ne euh, euh, euh, ñooñu voilà mooy seeni tegtal ba léegi moom la al imaamu al-Hafiz an-Nawawi di ñu indil ba léegi comme que moom noonu la ko gisee ci ñoom la bokk moo tax muy indi xadis bi nga xam ne moom la ci teg muy xadis numéro sept kon mu ne wa anhu radiyallahu anhu an an sallallahu alayhi wa annahu qaala maa asfala min alkaabayni min alizaari fa fi nnaar rawaahu albuxaariyu rahimahu allahu taala kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullah mu andi xadis bi nga xam ne moom la ci teg mu ne wa anhu waaw mu ne mu mi jëlee xadis ba léegi di ko jële ci kan Seydina Abu Hurayra mi mu jële woon hadis bi eh, biñ génn léegi an nabi yi muy jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama annahu qaala mu ne maa asfala min al-ka'bayn loo xam ne wàcc na ci déjjoor yi dañuy raxas ilal ka'bayn booy jàpp al an naa ah mooy feeñ yooyee ñaari euh, euh, yax yooyee nga xam ne ci doomu aadama bi dangay gis ci sa tànk bi mu génn muy dejjoori cheville yi mu ne lépp loo xamante ne nii ñëw na féete ko suuf ci yére minal izaar yi ca nga xamante ne mooy làmbaay yi ñuy sol loolee dafa fi naar yi loolu safara la jëm loolu moom sawara la jëm léegi nag bi nga xamante ni nii eh, eh, ci la lii mu ne rawaahu mooy xadiis bi mu ne rawaahu soloo na ko al buxaari yu bi al imaam muhammad ibn ismail al buxaari rahimahu llahu taala léegi xadiis bii nii euh, laaj bi mooy est-ce que moom dong moo ko solo waaw akbar est-ce que bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam kese moom moo ko solo maanaam sayyidna sayyidna al imaam al Buxaari ta'ala est-ce que moom dong moo solo xadiis bii nii ah ñu ne la xadis bii de al imaamul Buxaari rahimahullah du moom kese ko solo ndax sëriñam al imaamu Ahmad rahimahullahu taala solo na ko ci musnadu Abi Hurayra ah foofu maa kaana min al ka'bayni min al izaari fa fi nnaar waaw <laughs> maa kaana mu yokk foofu kaana maa kaana naka noonu al imaamu euh, euh, muslim moom indiwul côté exactement lii waaw exactement lii al imaamu an-Nasaa'i soloo na ko ma al ka'bayni min al izaari fa fi naar ak ma tahta al ka'bayni ci terme yooyu min al izaari fa fi naar loolu it daal dina koy soloo moom al imaamu an-Nasaa'i Ahmad ibn Ali alhamdulillah al Ahmad ibn Ali al imaam an-Nasaa'i mooy <laughs> Ahmad ibn Shu'ayb voilà an-Nasaa'i Ahmad ibn Ali mooy al imaam al-Haafiz ibn Hajar rahmatullah ala al-jamii' qaala al-imaam al-Bukhaari rahimahullah mu ngi ko ndi kitaabul libaas baabu maa asfala min al-ka'bayni fa huwa fi an-naar mu ne haddathanaa Aadamu mu ne nettali nañu di Aadam di Aadam ibn Abi Iyaas Abdurrahmaan asqalaaniyu alxurasaaniyu attamimiyu albaghdaadiyu rahimahullah alayhi qaala mu ne haddathana Shu'batu waaw mu ne ki nga xamante ne moo ñu nettali mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki mi ñu la doon wax sànq Abu Bistam amirul mu'minin al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi mu ne ki ñu nettali mooy Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi di Sa'id ibn Abi Sa'id di Kaysan al-Maqburi Abu Sa'id ñi na Abu Sa'd al-Madaniyu rahmatullahi alayhima an Abi Hurayrata mu ko jële ci sëriñam di Sayyidina Abu Hurayra ad-Dawsiyu hafizu sahabati radiyallahu ta'ala anhum annahu qaala ma asfala min al-ka'bayni min al-izari fa fi an-nar kon mu ngi noonu kon lëkkaale hadis bi ak bi mooy imaamu Nawawi boo seetla dafa indi lii tënk hadis yi ñëw ba pare daa indi hadis Seydina Ibn Umar bi 791 teg ko ngir wan ne hadis yi may indi ci suuf nag bi wanne ne yu joyal ka ni ku def lii ah laa yanzurullahu yàlla du xool kay bésub taxawaay ba kay buubal ay yéeréem rëy rëylu mu ne la hadis boobu bi ma njëkk bi ma la njëkk indi moo ko tënk indiwaatal la bii wa anhu an nabi sallallahu alayhi wasallam ma asfala min al-ka'bayni min al-izar fa fi naar loolu mu ne la tamit hadith ba boo ko tënk bi ci kaw <laughs> waaw moo tax mu ne loolu ci la ñuy xame ne kon nag mooy ku koy buubal comme niñ la ko waxoon sànq ci al-minhaj sharh sahih muslim ibn al-hajjaj mu ne ci la ñuy xame ne kon lay lañ lii tëkku bi mooy ka nga xam ne da koy def euh, lil xuyala euh, euh, lil maxiila ngir rëy rëylu waaye bu dee ki nga xamante ne dafa ko ngir rëy rëylu dañu koo sit waaw loolu la euh, loolu lëkkaale bi mooy euh, xaraam goo xam ne ci lu joyal waaye mu wax la ne <laughs> ak bunt bi que ne le hadisu mawlana ibn Umar ba nag bu hadisatu Seydina Abu Bakar nag daa tënk li nga xam ne mooy hadis yi waaw kon nag mu ngi noonu kon al imaam al Xattaabi mu ne bo euh, li mu wax nag maa asfala min al ka'bayni li féete suuf ci dejoor yi mooy bërëb ya nga xamante ne moom la isaar bi di laaj di laal ci suufu dëggu tànk yi ci kii nu mu tudd de joor yi loolu safara la jëm waaw loolu mooy liñ ci jublu mooy yaram wa nga xam ne moom la yére bi di tegu waaw <laughs> waaw mu ngi noonu mooy ne loolu dañ koy mbugale safara ndax li nga xam ne boroom moom noonu la nekk woon koo xamante ne dafa sàgganoon doon doxale lii waaw akbar kon nag mu ngi noonee te loolu liñ ci jublu mooy waa ji ci boppam <laughs> waaw wala mu nekk ki nga xamante ne nii mooy de suufu euh, dejjooru ko nga xamante ne nii ah mooy def isaaram di laal foofee kooku dañuy jël dëgg côté yooyee di ko ci mbugale sa war a foofee waaw kon nag mu ngi noonee kon nag loolu la kon nag lool day wane na tamit bokk na ci yi nga xam ne day wane ne lii moom kabira la comme li laa Mawlana Ibn Abbas doon wax radiyallahu anhuma bokk na li ñuy xamee ne lii moom bàkkaar bi bàkkaar bu mag la loo xam ne dañ cee tëkkoo sa wara wala mbugal walla li nga xam ne mooy ab rëbbu àddina wala alaaxira walla mer yàlla mere na waaw laana yu mel noonu moom ak safaraat yooyu moom loolu moom day wane ne loolu bàkkaar bu mag la waaw kon lii te tamit loolu dañ ciy jànge ne kon di def loolu mooy waa sawara ñooy def lo bu dee nag eh, ka nga xam ne la muy sol mu dépassé de jooram la ci dépassé dem loolu lépp ci sawara la jëm kon loolu mooy wane ne waa ahlu sa waa sawara ñooy def loole kon nag mu ngi noonu allahu akbar kon nag loolu lu garaaw la ah ah <laughs> al imam Abdurrazzaq as-San'ani rahimahullah dafay solo jële ci Abdul Aziz ibn Abi Rawad mu ne Naafi dañ koo laaj ñu ne ko waaw wa ma danbu siyaabi ah <laughs> waa euh, yére ba nga xam ne ndax yoneen saa sallam dane la la wàcc ci ñaari dejoor yi safara la jëm da ngeen loolu <laughs> gaa yi jàpp ne yére yi est yére yi lañuy dugal safara no mu ne bal huwa min al mu ne mais <laughs> mais dëgg tànk kooku la wax yére yi eh? hmm? waaw moo tax yonent may sa santool gisoon nañu ko eh, bi ibnu umar radiallahu taala anhu doon wax na yonent bay saa daf maa gis ah ah fekk ma sama izar bi di yoor mu ne ma yam na umar kullu shay'in yamussul min as-siyabi fi an-nar waaw lépp wépp buy laal suuf loolu ci safara la jëm te loolu imaam at-Tabarani moo ko solo moo ko solo <laughs> moo ko génne waaw nag kon loolu lu ama am solo la waaw naka noonu la imaam at-Tabarani solo ci sanad boo xam ne imaam al-Hafiz ibn Hajar nee na hasan la jëla ko ci Ibn Mas'ud mu ne moom dafa gis benn kaw kaw bu doon julli ba pare yére yi di buubu waaw mu ko al musbilu fi salaati laysa min allahi fi xillin wala xaram waaw <laughs> imam ibn Mas'ud li bokk na ci li gën a dëgëral ne bi ma ne kay waa ji rëy rëy loo ñàkk rëy rëy <laughs> du position imam an-Nawawi nag waaye loolu wax nañ la sànq ba ñuy jeexal leen insha allah loolu mooy li gën a imam ibn Mas'ud gis kaw bi julli di buubal yéreem neewul ah amaane defu ko ngir yër rëylu te pour la xaalu julli xam nga nit du ñëw ba ci biir julli quand euh, en tout cas lu dul ko problème di rëy rëylu quoi lu koo xam ne muraa yeen la kuy kuy ku bëgg a gis en général ni ñuy defe julli bu correct noonu la koy bëgg a di ci takalluf ngir wan gaa yi di ci ngaar di ci def loo xam ne da ngay ne waa ji daa bëgg lu mu wane quoi loolu ci côté lu nga xam ne mooy nii lañ koy defee waaw waa nag di julli kaw kaw bi yéeréem yi di buubu Seynab no Mas'ud ibn Ummi Abd radiyallahu ta'ala anhu ne ko ne ki nga xam ne mooy buubal la yéeréem ci julli yàlla soxlawul dara borom bi nekkul dara ci lu daganam ak lu xaraamam mooy borom bi soxlawul dara ci li muy def <laughs> waaw moo la imaam al-Hafiz mu ne wa mithlu hadha la yuqaalu bir-ra'y waaw waaw lu mel nii moom waxe ci li nga xamante ne mooy imam nu Mas'ud du waxe lii ci xalaatu boppam defee moo xalaat daal jàpp lool dépp parce que dafa jànge ci yonente way sa sam léegi nga xam ne moom la imam ibnu Abu Hurayra radiyallahu anhu wax ma asfala min al ka'bayn min al izari fa fi naar moo xam da ngay julli moo xam julli woo ci yam yow bu dee ci xaal bi nga xam ne fa la nit kii gën torox loolu ngir borom moom muy juloo muy julli as-salaa wa al xudu' mooy mooy sa bopp di jël li gën a tedd ci yow sa dëdi ko foofu lañ la ne bu dee ne bi nga taxawee lañ wax de waxuñu ko sëgg boo sëggee bien sûr sa yére yi dina laal su waxuñu loolu waaw <laughs> booy sujjóot waxuñu loolu mais nga taxaw ñu gis lenn lenn ci warula dépasser di dépasser mu ne loolu borom bi soxlawul ci yow dara nekkul ci salu dagan wala lu xaram waaw waaw kon nag affaire bi lii moo tax euh, moo gën a dëgër quoi <laughs> hein waaw bu dee ne yow xoola borom bi bu ne li imam alhafiz rahimahullah wax ne fa la mania min hamlil hadith ala zahiri kon hadith bi lii mu wax ne lu buubu ci suuf rek ci biir safara la jëm loolu mooy tànk yooyu ci safar la jëm loolu nit yen ko ci li nga xam ne mooy zahiram mu ne te bokk nañ li boroom bi doon wax lii leeraloo innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam dam doon wax yéefér yi mais yéen ak matt ya ngeen doon jaamu xërëm ya ngeen doon jaamu wëlli fi yàlla mattum a ngeen di doon lu ñuy combustible safara lu ñuy takk làkk safara waaw bu dee ne yow la waaja mu ne an yakuna fi lwaidi lima waqaat bihi almaasiya isharatun ila anna alladi yataata almaasiyata ahaqu bi dalik bu dee ne la ngay utiliser ngir mooy yàlla ñii mooy xërëm yi loolu mooy dem sawara waa kon kay ka nga xam ne mooy def loolee kooku moo gën a yey te utiliser xërëm bi moom di ko jaam moo gën a yey dem sawara ke xërëm ba naka loolu bu ñu la nee yére bi la nekk ca suufu kaambay euh, dojjooree safara la jëm loolu mooy liñ ci jublu dëgg xaqiiqatan mooy borom de borom tànk ya waaw loolu nag mooy bu dee yàlla faye na ko loolu waaw waaw ndax eh, eh, eh, ila allahu euh, moom mooy jéggal li man yasha waaw mooy jéggal ku ko soob kon nag loolu lu ama am solo la te lu jara bàyyi xel la bu ñu kon soofantal wax nañ la riwaa imam an-Nasa'i léegi ma tahtal ka'bayni min al-izar yi waaw ah fa fi naar kon loolu eh, eh, eh, lu ama am solo la nañ ci bàyyi xel te bañ koo soofantal waaw kon loolu lu ama am solo la léegi nag sauf que wax naa la Euh, position wu ñi nga xam ne euh, mooy li ñu jàpp na moo gën a dëgër mooy ñépp ci yam ki koy def ngir rëy rëy wala déet waaye bu dee imaamu Nawawi lëkkaale ma bunt bi mooy que ne hadis bii comme moom ni mu ko waxe ci euh, al-Minhaj ne lële moo ko tënk hadisu bi nga xam ne moom lañ jóge bu Ibnu Umar bi mu ne wa amma al ahadith al mutlaqa bi anna ma tahta al ka'bayn fi an-nar fal muradu biha ma kana lil khuyala li annahu mutlaq fa wajaba hamluhu ala a'lam noonu la ko wax waaw hadith yi nga xam ne ñoo joyal ñëw di wax ne li suufee de joor yi safara la jëm loolu lim ci jublu mooy ñi koy def ngir rëy rëylu ndax loolu lu jooyalu lu jooylu dafa jooyal te dafa war ñu li nga xam ne mooy lu jooy jooyal li nga xam ne moo ko kon nag mu ëndi nag lu lu am solo mu ne qaala alqaadi al imaam al al al al nawawi ci al minhaj mooy alqaadi nee na kan mooy alqaadi mooy alqaadi Iyaad ibn Muusa al maliki al andalusi mu ne nee na qaala al ulamaa wa bil jumlati yukrahu kullu maa zaada ala al haajati wal mu'taad fi al libaas min at tuuli wa saa mu ne boroom xam-xam yi nee nañ dañuy sib bu dee ñi nga xam ne ñoom ñoo jàpp ne ki ko deful ngir rëy rëy lu ko ci sib lay yem mais ñi jàpp ne dafa xaram mooy sib go karaahatu tahrim lay doon mooy dafa xaram lépp loo xam ne dafa yokk ci li nga xam ne nit ki da koy aajowu ci sol ci ak ci aada ci moo xam ci ngandaay yi imaam yi doon wax ci jataay bii ñu génn mu ne gaa yi dañuy yoo xam ne daanaka mën nañ cee ñawal seen doom bu ndaw am <laughs> jàllaabe manche bi benn manche bi kese man nga cee ñawal sa doom jàllaabe <laughs> côté boobu minat tuuli boo xam ci guddaay la wala wasaa mooy réal façon yooyu yëpp la lañ tere ah voilà <laughs> lu yem rek ku nekk ak la nga xam ne nag ak selon euh, li nga xamante ne mooy euh, taayam waaw manuñu ne bon taay bi nag lii la yëpp nit ku nekk ak taayam ku fi indi leneen loo xamante ne wute nag taay bii di nga am problème non du loolu tamit mooy ku nekk selon taayam mais loo xamante ne ku tol noonu looloo koy doy loolu la kon al imam al hafiz an taala mu teg ci hadith numéro sept cent quatre-vingt-quatorze mu ne an abi darrin radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala talaatatun laa yukallimuhum allahu yawma alqiyaamati wala yanzuru ilayhim wala yuzakkiihim walahum cadaabun aliim qaala faqara'ahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam talaata miraaran qaala abuu darrin radiyallahu anhu xaabuu wa xasiruu man hum yaa rasuulallah qaala almusbil walmannaan walmunafiqu silatahu bilxalifi alkaadib rawahu muslimun rahimahu allahu taala wa fi riwayatin lah almusbilu izaarah kon alimamu alxafidu annawawiyu rahimahu llah mu teg ci xadis bi mu ne wa an abi dar muy jële saydna Abu Dharr radiyallahu anhu Jundub ibn Junaada ci li gën a siiw an nabi muy jële conent may saa sa am na wu qaala nee na salaasatun ñett ngi laa yukallimuhum allahu yawma alqiyama yàlla du wax ak ñoom mukk yawma alqiyama wala yanzuru ilayhim du xoleen xoole jëme xool giyër mële wala yuzakkihim ta du leen setal ci seen bàkkaar yiñ fi reene indi ko fi de wala wum ta dina leen ñeel adabun ah mbugal alim boo xam ne bu leen di metital la qaala sayna Abu Dar nee na fa qara'aha rasulullah yeneen saa salaam répété waxaat wax ji salaasa miraaran ñetti yoon salaasa miraarin qaala Abu Dar sayna Abu Dar nee na xaabu ñooñu de kuttus nañu wa xasiru nañu waaw man hum ya rasulullah mais ñooñ ñooñ ñan yow dawal yàlla li sallallahu alayhi mu ne qaala al mooy ki nga xam ne day buubal wal man naan ak ki nga xam ne lu mu joxe bi di di ñaaxaate budul woon man budul woon man jom budul woon man nga torox budul woon man nga nangam budul woon man bésub sàngam budul woon man ba léegi waaw wal munfiqu ñetteel ki nga wal munafiqu ki nga xam ne day dépasser day day day fexe di di di di di xërtal nit ñi silatahu ci ab ab ab ab marchandise ngir nit ñi jënd ko bil xalifi kaasib ci li nga xam ne mooy ab waat goo xam ne du dëgg waaw waat naa ci yàlla laa wax lii jënd naa ko lépp li nga ma ci nar fay sooy non maa ngi waat ci yàlla lii nga ma ci nar fay jënd naa ko lu ko waaw foog mooy almunafiqu silatahu di waat di xërtal nit ñi bëgg leen indi ci njaayam ba muy jaay waaye fi mu ko teg ngir mën a jaay mooy ci euh, ki nga xam ne mooy waat boo xam ne du dëgg mu ne am na ci riwaaya boo xam ne nuñ ko solo foofu aluy al kese da al musbilu rahu wa fi riwaayatin la boo xam ne imaam muslim moo ko solo ba al musbilu izaarahu ki nga xamante ne mooy kii buubal izaarahu lambaayam voilà loolu mooy lambaayam kon moo ta booy bi mu ci teg parce que après dana wa haddathani Abu Bakr ibn Khallat al-Bahili qala haddathana Yahya wa huwa al-Qattan qala haddathana Sufyan qala haddathana Sulayman al-A'mash an Sulayman ibn Musir an Kharasha ibn al-Hurr an Abi Dharr radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah al-mannan alladhi la yu'ti shay'an illa manna voilà mu leeral foofu kan mooy al-mannan ki nga xam ne du joxe dara lu dul muy ñaaxaate bu dul woon man bu dul woon man boo amee problème waa ji rek commencé bu dul woon man bu dul woon man bu dul woon man ah yow xam nga ne moos wal munafiqu sil'atahu bil halifil fajir boobu awliya de kaadi waaw di heurtal nit ñi ci njaayam di bëgg a jaay di wax nit ñi di leen pousser ci loo xamante ne nii di waat nag waaw ci waat boo xamante ne kàcc la de naan lii laa ko jënde woon waat noo ci yàlla fay am na ko ma ci fay lépp liñ a ah ba léegi demoon na dama la ko fee kon nag doo ñëw ma fay loolu ndekete yoo waxul dëgg mu ne musbilu izaarahu kay buubal ak kay buubal izaaram moom naan wa fi riwaayatin lahu bu imaam muslim al musbilu izaarahu kon hadis baa ngi noonu eh, wallahu taala alam kon est ce que moom dong ko solo moom al imaamu muslim loolu mooy jàngat bu njëkk